baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walaqad anzalnaa ilaykum aayaatin mubayyinaatin wa mathalan min alladina xalaw min qablikum wa mawcidatan lilmuttaqiin kon boroom bi tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya fanweer bi ak ñeent mu ne walaqad dëgg-dëgg anzalnaa wàcce nañu te wàcce nañu ilaykum ci yéen way ngëm yàlla yi aayaatin ay laaya mubayyinaatin yoo xamante ne ni yu leer nàññi la wa mathalan waaye nekk ay misaal tamit wàcceel naa leen ci alquraan ji ay misaal tamit min alladina xalaw tibbee ko ci ñi nga xamante ne nii ñoo leen fi jiitu woon min qablikum ña nga xam ne woyoon nañ jiitu woon leen fi ci xeet yi fi jiitu woon ba ngeen gis ña nga xamante ne nii ñoo tegu woon ci yoon képp ku bëgg a tegu ci yoon nga def nañu defoon waaye ña nga xam ne ñoo nekkoon ci safaan te mbugal dal leen ca bu ngeen bañee loolee dal leen ci ngeen mën a jàngee ci ñoom mu nekkoon kon nag wa masalan waaye taxe na ay misaal yu bari lépp loo xamante ne nii suñu boroom ñaata yoon ci alquran lay jox ay misaal yoo xamante ne nii ngir yee jaan yi ngir fàttali leen ki nga xam ne mooy seen boroom tabaraka wa taala mu nekkoon kon wa te tamit nekk na ci alquran ji ne nekk na ci laaya yi ma maw'idatan waare lu xam ne bu leer la lil muttaqiina waaye ñeel ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ragal seen boroom tabaaraka wa léegi nag suñu borom misaal yooyu mu ne moom lay def ci alquran laay yu leer yoo yële wa masalan ak ay misaal yoo xam ne mu yenn yi mu ngi ko jële ci ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon te jaaroon fi mu ngi joxe nag misaal moo xamante ne nii ngir jegeñal nit ñi li nga xamante ne nii mooy leeru borom bi tabaraka wa taala leer gi nga xam ne moom la defal alayhi salaatu leer gi nga xam ne moom la defal aji way ngëm yàlla ji mu ne allahu ci nga xam ne mooy allahu di boroom bi tabaaraka wa taala nuuru samaawaati moom mooy leeru asamaan yi wal ardi ak suuf yi mooy lan boroom bi mooy ki nga xamante ne nii asamaan ak suuf lépp lu fi ne asamaan ci boppam borom bi moo ko génnee ci ñàkk a nekk génne ko mu nekk loo xamante ne moo ko génnee ci lëndëmu ñàkk a nekk muy loo xam ne kenn xamu ko woon loo xam ne dafa nakkoon loo xam ne lu fàddu la woon waaye masu a deñ di nekk ci xam-xamu borom bi tabaraka wa taala moo leen génne kon borom bi mooy nuuru samaawaati wal ard mathalu nuurihi gi nga xamante ne nii nag niñ leen di misaalale yéen jaam yi nuurihi leeram goo gële moom borom bi tabaaraka wa taala benn wax la buñ jële ci mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma ne nuurihi hii boobu mooy haabi fi muy dellu mu ngi dellu ci borom bi tabaaraka wa am na ñeneen ñoo xamante ne ku mel ni Kaabul Ahbaar rahmatullahi alayhi moom mu ne haabi mu ngi dellu ci sayyid sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy masalu nuurihi misaalam leeram moom sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam am ñeneen ñu ne ñoom mooy ngëm yàlla way ngëm yàlla gi te loolu jële nañ ko ko mel ni seydina ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhu wa arda ne masalu nuurihi nooy misaalu leeru ki nga xam ne mooy ngëm yàlla wi waaye am na beneen wax boo xamante ne nii ku mel ni Sufyaan al imaamu Sufyaan rahmatullahi alayhi moo ko wax mu ne hii bi mu ngi dellu ci alquran waaye loolu lépp mooy mooy du loo xam ne ay wax la yu dàqante ko ci biir ndax lépp rek borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne ba mu moom mi nga xam ne moo génne lépp ci nàkk nekk ba pare di leen tëbb ci ay leer yu tax ñu koy jaamu ñiñ fi tudd yépp alquran nekk leer gi nga xam ne comme ni suñu boroom wax ne moom da koo def mu nekk loo xamante ne ak jubla day faj loolu muy leer goo xamante ne muy leer ak boroom di tabaraka wa taala waaye yonent bi alayhi mooy leeru boroom di tabaraka wa taala bi mu génnee nga xam ne jaam yi ci moom la ñuy nit loo ngir mën a rëcc ngir mën a génn ci li nga xamante ne mooy kéefër yi dugg ci li nga xam ne mooy mooy ak leer way ngëm yàlla gi moom itam leer gi ne ci moom borom bi tabaaraka wa taala moom la ko defal ba tax moom lëndëmi bàkkaar lëndëmu shirk lëndëmu mooy yàlla yu metti yi nga xam ne mooy tax nga torox yooyu yëpp borom bi defal ko leer bu tax mujjuy mucc kon mu nekkoon kon masalu nuurihi misaalum leeram bi moom borom bi tabaaraka wa taala ka mishkaatin mu ngi mel ni benn benn benn benn benn niche benn niche mooy benn loo xamante ne nii kom buñ naan lii benn Euh, comme ci kër yi da ngay gis ñu def ba xamante ne nii day moom la tubaab bi wax tabernacle voilà tubaab da koy wax tabernacle da koy wax niche mooy loo xamante ni ab porox ndollu la mais boo xam ne nag mooy foo xam ne benn ruq boo xamante ne nii fa la ñuy def ay lampe waaye nag foofu mooy kenn du am fenêtre du am fu muy ubbeekoo am fu muy tëjoo nga xamante ne nii mooy ci kaw gi rek la man di jaar nga xamante ne nii buñ fa dugalee noonu nga xam ne dara du ko jóge fenn ñu dugal fa leer ga loolu mooy mishkat mooy ab ab ruq lay doon loo xamante ni tabernacle fii ha nekk na ca biir nag nga xam ne du am fenêtre du am benn foofu benn porox ndoll booy jaar fu muy jaar fiihaa nekk na ca biir ruq boo bële misbaahun li nga xamante ne nii mooy ab lamp al misbaahu làmp boo bële nag fii zujaaja mu ngi nekk ci verre boo xamante ne nii bul neer naññ la ak zujaajatu verre boo bële ka annaha kawkabun mu ngi mel ni benn astre boo xamante ne nii mel ni benn biddiw boo xamante ne nii durriyun boo xam ne mu ngay takk leer nag ñi yuuqadu moom nag moom la ñu ngi koy taale mooy mu ngi wàlle leeram min shajaratin ci diw joo xamante ne nii mu ngi jóge ci garab mubaarakatin boo xam ne bu tedd la muy zaytuuna muy moo tax muy garab gu sell moo tax suñu boroom wàcc ci wa tiin wa wa zay wa zaytuun muy fii gële nga xamante ne mooy zaytuun nga xamante ne mooy ci garab gu tell gu sell googu diw ga cay jóge moom la jël moom la ñuy moom la ñuy taale li nga xam ne mooy làmp garab moom boo bële nekk ci biir mishkat boo bële waaye nekk ci biir weer bu lu leer boo bële mel ni benn asr benn biddiw boo xam ne mu ngay leen nañ mubaarakatin kon boo xam ne bu tedd la kon zaytuna la sharqiyatin la sharqiyatin wala gharbiya loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne loolu bon wax yi bari na ci laa sharqiyatin wala gharbiya ñenn ñi ne comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko jële ci ñoom mawlana ibn abbas radiyallahu taala anhuma wa ardahuma mu ne moom dafa nekk li nga xamante ne diggante garab yi nga xamante ne mooy foo xamante ne nii day vert daal di naat moo xam ne jant bi du ko dal directement waaye nag loolu day mu ne loolu moo gën a baax ci moom am yoo xam ne dañ ne mooy benn benn dara du ko nëbb ak jant bi bu jant biy génn la sharqiyatin mooy bu jant bi di génn waaye mooy buy buy buy buy génn waaye buy so tamit la wala garbiya mooy so ak penku voilà penku mooy mooy mooy sharqiya nga xam ne mooy bu jant bi di génn ak buy gée buy dugg yëpp leeram ndax loolu dafa baax ci garab ndax bu amul euh, leeru jant bi dafa am solo ci garab gi nan lay màgge loolu nag mu ne kon amul dara loo xam ne moo koy baare jant bi du ci buy so waaye tamit du buy buy buy génn buy so wala bu bu nekkee moom jant bi moom daa nekk loo xam ne day dugg mooy ne leeram garab gi da ciy jot li nga xamante ne nii li nga xam ne moo jot moo baax ci moom te mooy li nga xam da ko aajowoo te manula ñàkk ngir ak ak puuseen muy gën a màgg kon nag loolu benn wax la am ñu rek mooy garabu àjjana la moom la suñu borom bëgg a wax fii ne garabu ja àjjana la bokkul ak garabu àddina yi comme loolu le loolu la kii nga wax moom la al imaam al Hasan ibn Yasaar rahmatullahi alayhi boo daal di wax kon nag affaire baa gi noonu le mu ne kon la sharqiyatin wala garbiya yakaadu tuuti kon rek zaytuha diw joo jëli nga xamante ne nii moom lañ koy taale yuduy u walaw lam tamsasu naar diw ja non seulement lampe diw ji ci boppam boo ko bàyyee rek moom ci boppam tuutee des mu tàkk tuutoo des mu leer nañ même bu dee ne safara laalu ko ngir man koo tàkkal comme ni ngay gise kiiwu pétrole yi yu mel noonu rek nga xamante ne nii daanaka dañu naan boo bàyyee tuuti rek tem mu tàkk même bu ko dara laalul ndax leer goo xamante ne nii moom la leer ga leer mu ne nuurun gis nga làmp boo bële misaalu borom boo bële leeru borom bi leer wër ngëm yàlla yi ca wax coo jële weer waaye le misaalum leeru seydina muhammad alayhi salatu wassalaam waaye misaalum seydina ki nga xam ne mooy alquran ci wax yi ñu fi wax yoon yépp ne loolu lu borom xam-xam yu wute mu ne nuurun leer la ala nuur ci kaw leer muy leer ci kaw leer yahdillaahu borom bi nag mooy gindi li nuurihi ci nuur ci leeram googu nga xamante ne nii moom la misaal fii moo tax li gën a dëgër fii sax mooy nuurihi gi day dellu ci leeru borom bi tabaaraka wa taala way ngëm yàlla gi lam yor lu dara lu leeru borom bi waaye ci jiitu ñëpp seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam moom du leneen lu dul leeru borom bi la alquraan du leeru kenn lu dul leeru borom bi tabaaraka wa yahdillahu borom bi de mooy gindi li nuurihi mooy ginde nga jëm ci leeram goo gële ba man cee wàll man cee am man yashaa'u ko soob wa yadribu llahu te borom bi nag mooy saddal al amthaalu mithaal yi linnaasi ngir nit ñi wallahu te borom bi bi kulli shay'in ci lépp rek alimun ku xam la mooy lii misaal la goo xam ne la borom bi daal di joxe waaye bu kenn jàpp ne mooy lim la joxe misaalu mooy mooy mooy mooy boobu lamp ba fa ne loolu ngay xool naan lii mooy leeru borom bi déedéet ngir jegeñal la li nga xamante ne mooy leer gi nga xam ne moom lay wax ndax leer gi nekkul ay loo xamante ne nii ay lamp yuy leer loolu loolu mooy borom bi laa xam ne nit ñi loolu lañ xam ci leer mu leen koy jegeñal këni mbir mi kat misaal ah, mu ne dafa mel ni masalu nuuri yi boo ko doon misaal ak yéen li ngeen xam yéen nit ñi kamishkaatin surtout jamono jooju nga xamante ni mooy loolu lañ xamoon ci lu gën leer jamono yooyu alquran di wàcc mu wax leen ko noonu le te loolu mooy li nga xamante ne loolu la ci borom bi tabaraka wa taala daal di jublu kon nag ñu yem